mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi santaat borom bi jalla waala di ko dimbali ko ci dellusiwaat ci sunu jotaay bi ñu bokk jëm ci hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan li nekkoon doxalinu alayhi salaatu wasalaam ak njubam njàngaleem ci biir weeru koor ba tey ñu ngi ci rek eh, def salaatu tarawih ndax dafa doon lu am importance to jàpp ma ne sax danañ ci jeexal tey parce que am na masala ci aju yoo xam ne faaw leeral ko yoonal gi ñu yoonal taraawix mooy naafile ñi naafile ginnaaw julli gee déemu doon naa leeral xadis boo xam ne xadiis bii ma indi tey wala asar bii ma indi dafa doon loo boo xam ne dafa am ràbbaloo ak moom dañoo ràbbaloo ñoom ñaar déemu dañ doon leeral yonent bi alayhi salaatu wasalaam gén gém génnoon di jiite nit ñi taraawix ay yoon ginnaaw bim mu di koy bàyyi ngir ragal ragal ñu farataal ko ci ñoom loolu rek la waaye tekkiwul mukk ci ne yoonal giñ ko yoonal daf ko bàyyi waaye farataal giñ ko farataal ragal gi ñu ragal ñu farataal ko moo tax mu ragal koo def waaye yoonal gi moom kenn folliwu ko bu doon da koo folli ku toll ne Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu eh, bokk ci gën ki gën ci nit ñi ginnaaw ginnaaw Aboubacar ginnaaw yenente yi ak Aboubacar moo ki gën ci nit ñi ku mel noonu du fekk lu alayhi salaatu wasalaam folle dindi ko ba noppi nga dugalaat ci diine ji loolu mënta nekk kon ginnaaw loolu la ragaloon ñu farataal ko nag dafa la ko ragaloon moo tax ginaaw bi faatoo même buñ ko defaatee sunna rek lay doon waaye du nekk loo xamee ni lu ñu farataal la ndax alayhi salaatu wasalaam mosu leen koo teere ci ne leen waxut ci xadis bi ci ne bu leen ko defati waaye dafa li nekk ci xadis bi mooy moom daa dafa bañ a génn ngir ragal ñu farataal ko kon waxu leen mukk ne bu leen ko defati waxu leen mukk ne bu leen moo fi jógee bu leen ko taxawee waxu leen mukk ci ne lii nekkul lu ñu yoonal wala loo xam ne dañ koo folli déedéet lam leen wax mooy damay ragal damay ragal ñu farataal ko kon ginnaaw bi mu fi jógee buñ ko defee buñ ko defaatee kenn mënu koo teree nekk lu ñu yoonal ndax alayhi salaatu wasalaam musu koo tere ci ci ay waxam dulu leer du wax du doo xamante mën nañ ko déggee ci biir xadis yi loolu tax bi mu faatoo Abubakar ibn Siddiq toog la shakk ci ne Abubakar moom lu baree bari ci boo xoolee ci agdundam dundam mi ngi nekkoon ci lu aju ci wàllu ay mbir yoo xamee ne nekkoon na loo xam ne moo dox digganteem ak lu mel noonu benn Abubakar ibn Siddiq mënu ko woon a taxawee mënu ko woon taxawee ngir yu bari ngir ñaari mbir boo xoolee wala bokk na ci la tax yooyu daanaka boo xoolee mënu ko woon a taxawee moo di daroon xeex ak ñi nga xamee ne ñoo tubbi woon euh, maanaam gis na ne sax ñi ko Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi waxe waxee wala al imam Shaatibi nee gis na ne naafile ci mujjuk ci euh, guddi gi ak eh, doomu aadama yi niñ ko bëggee woon moo gënoon mu leen di boole ci di leen jiite fi njëlbeenu guddi gi aha niki noonu itam eh, la chàkk ci ni jamono jooju dafa xatoon ci moom lool ñu ngi xeex ak ñi nga xam ne dañoo tubbi di xeex ak ñi nga xam ne dañoo lànk ba ñu joxe azaka loolu moo gënoon a feddali ci moom muy taxawalaat salaatu tarawih beneen bi mooy ak xilaafaam itam yàggut nag ba yu baree bari moo mën ko caa taxawal waaye Umar ibn Xattaab nag bi mu ñëwee ni ko Abdurrahman ibn Abdil Qaari waxee ci xadis bii ma tiim mu ne xarajtu maa Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu laylatan fi ramadan ila al-masjid fa idaa an-naasu awzaa'un mutafarriquun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salaatihi ar-raht fa qaala Umar inni araa law jamactu haa'ulaa'i alaa qaari'in waaxidin lakaana amsal summa cazama fa jamacahum alaa Ubayyi bni Kacb summa xarajtu macahu laylatan uxraa wannaasu yusalluuna bisalaati qaari'ihim qaala Umar nicmal bidcatu haadihi wallatii yanaamuuna calayhaa afdalu min allatii yaquumuun yuriidu aaxiral layl wa kaana annaasu yaquumuuna awwalahu xadis bi mi ngi ci saxiixul Buxaari al-asar bi al-imaam al-Buxaari génn na ko ci saxiixam muy asar bu wér Abdurahman ibn Qaari Abdurahman ibn Abdil Qaari nee na dama génn ànd ak Umar ibn Xattaab ci génn guddi ci Ramadan ñu jëm jàkka ja nee na ñëwee fekk jàkka ji daal nit ñi dañoo def ay pàcc pàcc yu tàqalikoo gis koo xam ne moom dong mooy julli kon ndekete kon même jamono alayhi salaatu wasalaam sax di julli ca jàkka nit ñi daal nañ ko def loolu la ñuy déggee fii lii ni mu waxee day mel ne loolu seen aada la woon maanaam luñ daan luñ la ndax dañoo génn jëm ca jàkka ja la wax loolu lu jar a bàyyi xel kon lii lam lay jàngal mooy nit ñi kon noonu lañ daan def kenn day julli am koo xam ne itam day julli am nag ñeneen nee am kuy julli waaye am mbooloo nekk ca ginnaawam gis nga de kon ndekete nañ daan jullee eh, ca jàkka ja maanaam bokk na ca kuy julli di jiite mbooloo. waaye nag kuy jiite di kuy julli di jiite ñëpp nag mbooloom jàkk jëpp moo amutoon ginnaaw bi alayhi salaatu waxee loolu waaye ku doon njuli mbooloo te topp ca ginnaaw moom am na yéen Omar daal di wax ne gis naa ne su ma dajale woon ñii daal benn imaam di leen jiite dana nekk lu gën ginnaaw bi mu dogu daal leen dajale Ubay ibn Ka'b di leen jiite geneen guddi mu génn gis ñuy julli ci ginnaaw Ubay ibn Ka'b mu ne lu bees lii day lu ñu fent lii day amul moroom biddaa bii day amul moroom na Umar ibn Xattaab la mu bëgg a wax mooy lii dafa doon lu ñu fent ci diina yi loo xam ne alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko fi woon wala jàngalewu ko déedéet loo tax lu waral loolu mooy Umar ibn Xattaab dafa jàpp ne lépp lu ñu sos ci biir diine ji ak la kon nu muy waxee nu muy jàppee loolu ba noppi jàpp ne lii ñuy def nii biddaa la ci biir diine déedéet kon la mu bëgg a wax mooy lii yéen ñi nga xam ne xamu leen ko xamu leen ko woon. wax mi ngi door a bees ci yéen xamal leen ne amul moroom lii yéen ñi nga xamee ne xamu leen woon lii nga xam ne ba alayhi salaatu wasalaam di ko def xamuleen ko woon maa ngi leen di xamal ne lii day lu baax la maanam ci sunna la bokk loolu la ci jublu ndax biddaa ci làkku arab dana tekki loo xam ne euh, ci làkku arab dana tekki loo xam lu bees la rek ci ci aw nit waaye nekkul lu bees ci ñeneen ñi ca des te loolu bokk na ci lii wane ne da koy tekk ci làkku arab mooy Omar mi wax lii parce que kii nii arab pire la kon du tuddee loo xamee ne bidaa la ci biir sharia ba noppi doon loo xamee ne lu muy tàgg la kon du waxee noonu ndax moom mi wax loolu xam ne alayhi salaatu wasalaam dafa xaraamal bidaa ci biir kon du wax dara loo xam ne sharia ci biir sax ci sharia la sax tuddee ko bidaa bi sallallahu alayhi wasallam di tere kon li tax mu tuddee ko bidaa mooy day xool côté làkku arab bi te mooy ñu ko musta day lii nii ñu jàpp ne lii mi ngi door a bees ñooñu la bëgg a waxal ci ne ah lii door a bees ci yéen de ngeen jàppee kon lu bees la de amul morom lu baax la maanaam lu sax la woon ndax su fekkoon bi daala ci biir diina ji Ubay ibn Ka'b moom mii mu ko sant da koy daaj ji na gën a gaawee parce que bañ ko waxee ne ko ndax da nga dañoo bëgg nga dajale alxuraanul karim damel naka laay defee loo xam ne alayhi salaatu wasalaam mosu koo def kon su fekkoon Ubay ibn Ka'b xam ne ne lii alayhi salaatu wasalaam mosu koo def mosu koo yoomal kon day lànk comme nam lànkee woon ba ko Aboubacar gaarlee loolu kon loolu jar a xel la daan ne njëlbeen guddi gii ngeen di taxaw day maanaam eh, mujj guddi gii ngeen di nelaw yéen nit ñi moo gën njëlbeen guddi gi ngeen taxaw maanaam ngeen taxaw ci mujj guddi gi moo gën ngeen taxaw ci njëlbeen guddi gi di naafila lii defe naa ne mbokk yi lu leer la kon foofa amul lenn luñ fay déggee ci ne loolu dafa nekk bidaa comme ni ko Chia yi waxee danaa ñëw ci jotaay bële. maa ko bëggoon a jeexal tey sax waaye xaju fi kon li Umar ibn Xattaab def la lañ ciy déggee dafa doon loo xamee ne lu ñu yoonaloon la waaye dafa doon loo xamee ne ragal moo tax alayhi salaatu wasalaam continué wu ko waaye nag ñàkk continué tekkiwul mukk ci ne da koo folli parce que Umar ibn Xattaab du gis lu ñu folli ci biir sharia amatu ko def loolu jar a xel la saxaaba yi duñ xool ku mel noonu di ko fal xam ne li yàlla akub tam xolli ci biir diine ji mu ñëw di ko di ko dindi déedéet loolu du am moo tax alimaamu Shaatibi di wax ali ci al-I'tisaam nee na buñ seetalee xadis bi seetantalee leen xadis bi dangay gis ne da lay jàngal ci ne taraawix sunna la kon alayhi salaatu wasalaam moo ko njëkk taxawee loolu day wane ne kon dafa wér na ñuy taxaw ci jàkka yi ci mbooloo ci biir Ramadan kon tere gi mu ko teree def tere gi mu teree bañ gi mu bañ génn ci guddig ñetteel ga wala guddig sax ñeenteel ga loolu tekkiwut dafa ragal ñu farataal ko ci ñoom maanaam mu doon lu war kom comme comme Ramadan kon liñ folli ci mbir mi mooy ragal ñu farataal ko maanaam mbir mi amul lenn luñ ci folli boog laa bëgg a wax lu jar a bàyyi xel la maanaam bañ koo farataal moom la alayhi salaatu wasalaam di ragal ci mbir mi lu jar a bàyyi xel la te yil la jooj te mooy ragal ñu farataal ko bu fi alayhi salaatu wasalaam jigee moom day dañ. maanaam bu ko nit ñi defaat itam kenn mënut a fexe ba yàlla farataal ko ndax jamono jañ doon farataal jeex na waaye tekkiwul ci ne bañ carrément da koo bàyyi lu a bàyyi xel la ndax jamono moo nekkoon jamono yi wahyu jamono yi kon bu fekkoon da koo continuer nit ñi bu wutuur yàlla mën na ko ko waral waral waaye nag bam faatoo illa jooji itam mooy illa ji tax ñu mën koo yoonal mu nekk farata kañ la jeex jeex na ci faatu alayhi salaatu salaam moo tax mbir mi de delluwaat ci cosaanam te mooy lan yoonal giñ ko yoonal ak sumal giñ ko sumalal sumal sumal giñ ko sunnaal loolu tax kon day waree ne kon dafa dagan waaye dëkkiwul mukk dañ koo folli lii boroom xam-xam yi lislaam yëpp loolu lañ jàpp lu dul ñi nga xamee ne dañoo bëgg a daganal bidaa bu rafet ci biir diine bëgg yee sukkandiku jàppee ne lii bidaa la ju Omar Omar ibn Khattab fent la koy weddi mooy alayhi salaatu moo ko njëkk a def te it loolu mu wax amul ci lenn luy wane na dañ koo folli te ñoom ñi wax loolu amul ci kenn ku may dégg kuy wax ne atti bi sallallahu alayhi wasallam ko folli parce que loolu moom wax ko tuumaal sharia la waaye tamit waxal lu dëgg sharia la te loolu musiba la kon lu jar a bàyyi xel la lu jar a jar bàyyi xel la moo tax euh, boo demee ci al imaam al qaxtaani ba day wax lu am solo ci salaatu tarawih mu ne wa siyaamunaa ramadaana fardun waajibun wa fi ramadaani salla nabiyu bihi salaatan raghbatan wa rawa aljamaatu annaha sintaani inna at-taraawiha raahatun fi laylihi wa nashaatu kulli kulli awaajizin kaslaani wa nashaatu kulli awaajizin kaslaani wallahi ma ja'ala at-taraawiha munkaran illa al-majuusu wa shi'atu as-sulbaani nee na dafa bokk ci li ñu nee na farata la woor weeru koor waaye nag taxaw ci naafila taraawih ci weeru koor dañ ko sunnaal alayhi salaatu wa salaam julli ma ñetti yoon ñenn ñi sax ne ñaari yoon ci guddi ngir xeemeem loo ko saxaaba yi ngir xeemeem loo ko ñu baax ñi ngir xeemeem loo ko jullit ñi nee na noppali gën daan noppalu buñ jullee ñaari rakka ci taraawih noppaluwaat julliwaat noppaluwaat nee na loolu lu daan bondi la lu daan fés la ci ak guddeem waaye doon na taraawih raaxatun fi laylatin wala fi fi fi laylihi wala ci ak guddi ak noppalu la boo jullee eh, daal di noppalu boo julli julliwaatee yeneen ñaar rakka noppaluwaat parce que jamono jooju dañ daan jullee da daan gudd lool nga xam ne boo jullee ci diggante bi eh, dangay ngay boo jullee ñaar rakka da noppalu boo julliwaatee julliwaatee yeneen ñaar rakka daal di noppalu nee na loolu ak cawarte ci képp koo xamee ne da nekk ku lot wala ku taayel eh, boo jullee noppalu. dana la mayaat dana li nga xam ne moo di énergie lu jar a bàyyi xel la kon lu jar a bàyyi xel la nee na tarawih ki ko wedde rek mooy chia yi mooy ñi nga xam ne seen cosaan majuus lañ mooy ñi nga xam ne yàlla lëndëm ak ak leer lañ gëm ñi nga xam ne ay kuréel lañ ci eh, li nga xamee ne moo di eh, wal iyaadu billah ñooy kuréelu ñoo ñi nga xamee ne si nii ñoo di waram kuryaay kurwaaya wal iyaadu billah maanaam chia yi la ba a wax kon bokk jili di lii defe naa ne kon lu leer naa ñi la eh, liñ ci war a dolli ci yoonal gi ñu ko yombal dinañ ci ñëw insha allah di ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in